léegi nag al imaam al al xaafiz ibn Hajar muy wax nag ci côté jamono yi nga xam ne dañoo tere ko ci julli waaw waaw <laughs> waaw léegi euh, mu ne wa qaala at-Tahawi aydan mu ne al imaam at-Tahawi al-Hanafi nee na rahimahullah boroom euh, aqida bi mu ne ak ak ak ak mushkilul athar euh, mu ne al awqaat allati nuhiya an as-salaati fiiha laysa haadha al amru bi daaxilin fiiha Hmm? mu ne gis nga nag euh, euh, digle bi yeneen saa saam digle na ku dugg ci jàkka na na na na na na na sujóot ñaari sujóot na rakka ñaari rakka laata muy toog mu ne tere waxtu yi nga xam ne dañ koo te dañoo tere ku ci julli bokkul ci digle bi waaw al im gis nañ imaamu Nawawi moom la mu wax mooy Shafi'i yi léegi imaamu Hafiz Ibn Hajar mu ne qultu nee naa huma umumaani ta'arada mu ne mbir mi daal lenn la mooy ñaari digle la benn bi tere la bu joyu benn bi digle la bu te bu joyu waaw mooy dafa tere kuy julli ci waxtu yi nga xamante ne ginnaaw tàkkusaan ginnaaw juste après fajar ak yooyu waxtu we dañ doon koo tere ak ginnaaw tàkkusaan ba di nga xam ne waxtu timis yi du dugg wax na moo tax bi ñuy wax sunna est timis am na ñaari mooy te am na loolu mooy li dëgg sallu qabla al maghrib rak'atayn loolu mooy bu maghrib bi duggee bu maghribu shafaqa amee mooy li nga xam ne mooy jant bi dugg léegi nag ba julli timis dugg na laata ñuy julli farata bi mais avant lool dañ koo tere léegi nag wax ji mooy mais ki dugg nag jamono jooju ci jàkka ji laata jant bi di dugg waa kooku mën naa julli luy la wax yii lépp loolu na ñoom imaamu Nawawi yi rahmatullah Shafi'i yi rahmatullah yi gën a dëgër ci ñoom dañu ne loolu mën na koo def parce que loolu euh, julli la zaatu sabab loo xam ne sabab la mooy julli dugg gi mu dugg ci jàkka jee tax te yonent saa salaam moo ñu digal kon nag ñoom liñ def mooy moom la imaam al-Hafiz di wax nii en fait c'est très ñenn ñi moo tax mu ne ni taarada ñaari bee euh, tere la bu jooyu boo xam ne bii digle boo xam ne bu jooyu la ñoom ñaar nag ñu jàmmaarloo waaw bu leen julli ci waxtu wi am boo xam ne dana ne saa boo duggee ci jàkka na nga julli taw xam nañ ne jamono yi ngay dugg ci jàkka bokk na ci bokkul ak imaamu Shawkaan yi doon wax ne bon léegi daal affaire bi <laughs> xam naa bu doon tey dañ naan pour couper la poire en deux affaire bi daal lenn la mooy kon di moytandi ko dugg ci jàkka yi jamono yi nga xam ne dañ koo tere waaye loolu moom <laughs> loolu moom lay di dëgër war lañuy ab jullit ñu koy moytandi ko dugg ci jàkka <laughs> jamono yi nga xam dañuy tere ko ci naafila comme après takusaan yooyu na moytu dugg ci ngir bañ a daw eh, mas kii yi loolu dañ naan ah daal lay sa di dëgër mooy daal nit ki. na xool de toute façon ay boroom xam-xam yoo xam ne tax alxilaaf moo tabar wute la boo xam ne ku nekk li nga wax daa am lu tegu lu leer waaw ku ci jàpp ne lii man moo noot ci man nga doxale noonu ku jàppale neen nga doxale noonu te bu kenn ŋàññi keneen wallahu taala alam léegi al imaam al xaafiz mu ne lii umumaani taarada waaw digle bi al amru bi salaati li kulli daaxilin min ghayri tafsiil benn bi mooy digle bi yeneen saa san digle comme hadith sayna Abu Qataada ak su lekk boobu la après daa waxoon lu jëriñ après yooyu saa salaam radiyallahu anhu muy xadiisu naa Jaabir boo ngeen duggatee bu kenn seen duggatee di jàkka na julli ñaari rukkoon na rukkoon ñaari rukkoon laata muy toog digle yooyu la mooy digle ñuy julli saa buñ duggee ci jàkka ci loo xam ne amul ak teqatle waaw te tarkul istifsaal bàyyi di ut loo xamante ne nii euh, di di di di dugg ci ay détails. Ah, waaw mbir mi nan la demee woon ak nangam ak yooyu eh, mooy yooyu noonu yonent bi saa duggul ci yooyu quand même neewul eh, ku duggati ci jàkka na rukon ñaari rukon ba mu des loolu moo ci amul xam nga kon loolu dafa njoy loolu la la imaam eh, di wax nii xam nga loolu dafa njoy loolu mooy wax ji waaw. waaw te tarkul istifsal fi maqaami al ihtimal yunazzalu manzilata al umumi fi al maqal loolu yàgg nañ ko fee wax waaw bàyyi di dugg ci day détails di laaj ci jamono joo xamante ne mooy mbir la boo xam ne daa am ay daa mën yenu lu bari lool dañ koy wàcce wàccewu lu joyu moo tax lool lu joyu la moo tax mu ne benn ngoog digle bi dafa joyu wan nahyi anis salaat fi awqatin maxsuusa am tere goo xam ne xadiis boo xam ne yoneen saa sallam daa ñëw di tere Eh, ñuy julli ci waxtu yoo xam ne yu ñu jagoo la mu ne nag imaam al-Hafiz rahimahullah mu ne fala budda min taxsiis ahad al may ah. manu la ñàkk ñu daal di taxsiis mooy daal di eh, jël benn bi daal di koy tënk ci beneenu bu am bi waaw il faut ñu jël benn ci ñaar yooyu digle bi ñu ne soit noot li nootal digle bi mais kon bu boobaa mooy tere biñ tere woon ci waxtu yooyu même tere yooyu dañ koy teggi jamono jooju garaawul waaw wala ñu ne non tere bi boo féete kaw bu boobaa digle bi bu dee jamono yi ñu tere ku ci julli kenn du ko ci julli mu ne ñaar yooyu moo am mu ne fa zahaba jam'un ila takhsis an-nahy am ñoo xam ne mbooloo boo xam ne dañoo dem euh, ne tere gi la ñuy la ñuy la ñuy tënk voilà tere gu joyu goog moom la ñuy tënk wa am amr te ñu joyal li nga xam ne mooy ndigalu julli gi saa boo duggee mu ne wa huwa al-asahhu 'inda ash-Shafi'iyya lii moo gën a dëgër ci Shafi'i mooy seen mazhab ñoom Shafi'i yi ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar ak ñoom imaam an-Nawawi mu ne waaye wa dhahaba jam'un ila aksi waaw mu ne mu am beneen booloo ci waroo xam-xam yi ñoo xam ne contraire bi lañ dem mu ne wa huwa qawlu al-Hanafiyya wal Malikiyya te loolu Malikiyya yi Hanafiyya yeeg Malikiyya yi moom la la imaam euh, at-Tahawi doon wax léegi ñoom ñu dem le contraire ne non non non non non non tere gi moom la ñuy joyal waaw te tamit tere mooy ida taarada al amru wan nahy loolu beneen règle la boo xam ne ñoom itam dañ ci dañuy dañuy sukkandikoo ne loolu la mooy bu dee ne yow daa am loo xamante ni nii dañ laa digal en même temps ñu tere la loolu mooy lan ma ne la mooy comme lii yeneen saa salaam nee na fu ngeen duggee ci jàkka bu kenn duggee ci jàkka na nga ruko na nga sujoon ñaari na nga julli ñaari rakka lool lan la loolu digle mu am hadith yi nga xam ne day tere ñuy julli après tàkkusaan par exemple wa loolu du di loolu du tere ñu ne la waaw kay léegi nag wax gi mooy wax gi yépp fii la nag waaw léegi nag ñoom ñu ne ñun bokk na li nga xam ne mooy gën a kii mooy al-axdu bil ahwat ñun sa xanafiya yeeg sa ak maliki yi rahmatullah ak ñaan ak ñoom que ne euh, tere gi lañu war a jiital waaw ndax ñaari diggale ak tere bu bu ñu bu ñu bu ñu Abdullah bu ñu opposé wu li ñuy féetal kaw mooy eh, tere gi waaw waaw kon nag ndax mooy axwat waaw moo gën a wóor te moo gën a ah moo gën a eh, sàmm waaw waaw kon loolu eh, mu ngi noonu ñu ne loolu moom moo gën a sàmm waaye euh, xam nga ñee moom euh, <laughs> kon imaam al-Hafiz lii lii la wax ni affaire bi lii la kon nag masala mi yépp lii la waaw léegi nag ku ku ku ku ku ku ku jàppale ah man de lii moo gën a dëgër fi man nga doxe loolu ku jàpp ne nag loolu ginu la dëgër fi man nga doxe loolu waaw moo tax loolu daal euh, lu am am solo la waaw kon <laughs> euh, euh, mu ngi noonu léegi xanaf Shafi'i yi rahmatullah alayhi loolu dëgëral ne loolu moo gën a dëgër waaw ñoom dañ ne lii daa am sabab waaw ndax euh, le fait que mooy li Imam an doon wax yeneen saa sallam julli asr après asr mu julli fa ñaari rakk doon fay sunnatu zuhr waaye sa waay ak ñu ne am na beneen boo xamante ni mooy waaji julli woon suba Hmm? ñëw fekk ci jàkka ji dugg ci jàkka ji fekk yonent saa salaam muy jiite mu julli ba pare daa biñ paree muy julli ñaari rakk yonent saa salaam gis ko te waxu ko dara benn bi dafa laajte te hadis boobu laajte boobu mooy daa am defe naa dëgër ne ko waa tay ni wala wala daa am julli après suba moom après waa ji biñ paree mu ne ko mooy ñaari rakkaay yi nga xamante ne nii mooy yu yu sunna fajar yi moom laa defu lool moom laa def ni yooyu saa salaam ne ko kon loolu la mooy te waxtu woowu dafa tere ku julli après fajar ku ci naafila te pourtant euh, euh, ci riwaay kanta imam waxul waa ji neew ko bu ko defati kanta imam Ibn Hibbaan moom dafa indi ci xam que ne waan benn waay moom dafa dugg yeneen saa salaam da koo jiite suba ba pare bi ñu paree yeneen saa saam sëlmal mu jóg di rakka ñaari rakkay fajar yonent bay saa di ko xool taw ko dara waaw ñu ne lool sabab lu tax yoneen saa bàyyi ko noonu parce xam na ne kii rakkay fajar yi ko rakkatay fajar yi nga xam ne sunna yi moom lay def nii te pourtant jamono yooyu dañ koo tere kon le bàyyi loolu mën a nekk ak hadith euh, Sulayk bi ñu la waxoon sànq imaamu Nawawi taxawoon ci bu bu bu baax. nanga noonu ñu ne am na leneen lu koy dëgëral mooy ne euh, keroog masjidul xayf Euh, euh, yonent bi alayhi salaam dafa jiite nit ñi daal di tourner gis ñaari gaay yoo xamante ne nii ñoom julliwuñu ñoom la doon wone alay ya <laughs> bihima gaay yi ñëw seen kaw euh, kii lex yi ca kaw boo yéegee mel ni jëm bay jëm ci kata bopp bi quoi ci kaw comme dëgg ji rek boo boo yéeg yooyu yëngatu affaire yooyu di yëngatu tiit quoi ah ndax tiit yeneen saa salaam ne leen lan moo leen tere ngeen julli ak ñun ah ñu ne ndax bu ngeen ay julli ñu ne ñun dañoo julli suñu tànt yi yeneen saa salaam ne bu leen ko defati bu ngeen julleetee ci seen tànt yi ngeen ñëw jàkka ji fekk mbooloo na ngeen julli ak ñoom loolu day nekk naafila ci ñoom léegi ñu ne lii nii parce ñii nii eh, julli woon nañ ba pare. waaw le le fait que ñu ñëw di julliwaat waxtu woowu di ko julliwaat loolu day wane mais bon lii amaana tegtaloo ci dese na dëgër quoi <laughs> voilà <laughs> kon loolu daal euh, yii moom daal ci la ñuy tegtaloo wallahu taala alam ci wax ne lii day wane ne kon loolu mën naa nekk léegi nag al amru daal waa sax mu ngi noonu waaw képp kenn moo tax jarul ay xëccoo ki kii voilà am na ñoo xamante ne dañ fay indi diina ju bees comme ñenn mag ñi di wax voilà fa bu ñu duggee ñëw après tàkkusaan dugg ci jàkk ji di julli ñaari rakk lool mooy lan mais saway boo xamul laajal ñu ne la lii moo tax ñoom dañoo jàpp ne lii ci salaatu zaatu sabab yi la yi nga xam ne daa am lu tax te tamit mooy sagu Shafi'i yi quoi te tamit même yow doo ne imaamu Shafi'i bu ñëw di ko def di nga ko dugg wal iyaazu billah kon affaire bi euh, dañu war a nekk ñoo xam dañuy dañuy dañuy yaatu quoi voilà man yii laa jàpp voilà mais ku keneen jàppee leneen loolu la jàpp. kon loolu mu am solo hmm? jarul euh, nekk fii di euh, euh, rayante ko tojante bët kon affaire bi loo <laughs> mooy waxtu yi nga xam ne dañoo tere ku ci julli loolu lu am am solo léegi nag mu am benn mbir mooy loo xam ne lu jara préciser la bon ñu ngi koy wax sànk ba léegi mais nañ ci taxawa di tuuti mooy li Shafi'i yi di wax naan julli yoo xam ne zawaatu sabab la wala zaatu sabab mooy daa am bu ko waral moo xam nga joxe nañ fi ay exemple euh, mooy euh, daa nekk yoo xamante ne nii comme li ko daa am lu ko waral waaw daa am lu ko waral mooy lan li nga xamante ne damaa dugg ci jàkka ji waaw man damaa dugg ci jàkka ji waaw bi ma duggee comme que yeneen saa saa nee ku dugg na nga def lii loolu la ñu ne lii la waaye tamit wax nañ la que mooy bu dee ne nit ki dafa jàpp comme loolu bu jàppee mu ñëw jallu ñaari ràkka comme ni ko niñ koy gisee ci bunt bi ci tegu insha allahu taala loolu ak tamit le fait que nit ki fàtte woon ab julli yonent bi alay saa saam ne ku fàtte ab julli wala wa man man man naama an an salaatin aw nasiha fal yusalliha mata zakaraha ñu ne loolu zaatu sabab la loolu même jamono yi nga xam dañuy ciy tere ñépp d'accord nañ ne bu dee farata la loolu dañ koy julli te loolu mooy li gën a dëgër jamaahirul ulama waaw kon nag mu ngi noonu te tamit ah, ah, ah, loolu lu am am solo la wala nga julli ba pare ñëw dab am mbooloo lool ñu ne salaatu zaatu sabab la bon lool moo tax ci kaw noonu la xadiis bi ñu doon wax sànq masjidul xayf ñaar ñooñu ci lañ koy mën a tegtaloo ñoom li ñuy tegtal dañ ne loolu zaatu sabab la pourtant julli leen suba ba pare di ko julliwaat mooy di naafila ginnaaw suba ñoom côté boobu la ñuy wax <laughs> voilà côté boobu si tegtal bi am na mooy la fait que julli leen suba. ba pare bi ko julliwaat yooyu saa saam ne leen ndax yéen xanaa lu tax du ngeen julli ak ñun ñu ne ñu ne ñun julli nañ ko suñu tànt yi mu ne bu leen ko defati bu ngeen julleetee seen tànt yi ngeen ñëw fekk mbooloo mi julli leen ak ñoom ñu ne kon loolu mooy parce que sabab bee tax ñu julliwaat te loolu naafila mu ne leen loolu day nekk naafila pour yéen voilà gis nga kon tegtaloo bi waaw loolu leer na tegtaloo bi am na ñun ñoo ko ñoo ko seetluwul woon bu baax sànq fii fii léegi kon mooy <laughs> ñu yooyu mooy dawaatu sabab waaw wala nit ki comme li dal euh, sax imam Ibn Hibban waajooju mu doon wax sànq nga xam ne ñaari rakkaay fajar yi moo ko raw mu julli fajar ba pare suba yi ba pare daal di euh, ci mbooloo ci mbooloo voilà loolu tamit lu am solo la waaw après mu daal di koy julli ci gannaaw sinon bu dee moom kese la bu yeewoo fekk euh, bon jull mu ngi ci waxtu wi day ñaari rakkaay fajar yi ba pare dooru julli tamit lu am am solo la kon yii nii lañuy moom la Shafi'i yi di wax kene daa am sabab boo xam ne lu jiitu la lu ko waral voilà waaye loolu lañu wax euh, mooy li gën a dëgër te loolu lañ ci jublu ñoom wallahu taala alam kon euh, loolu nañ ci bàyyi xel kon bu ñu déggee euh, kene ñu naan zawaatu sabab nañ xam ne lii la voilà duggu jàkka julli ñaari ràkk jàpp julli ñaari rakk même bu dee lii lañ la wax ne même bu dee jamono la jox ndax sa jàpp mën naa toj après ci tàkkusaan nooy def boo jàppee ba pare lay sunna sa mooy nga julli ñaari rakk ñoom noonu lañ ko gis voilà même bu dee dañ koo tere waaye après asr wala suba nga julli ko ci sa euh, euh, euh, yow kese après nga dem daje benn mbooloo wala ci jàkka ji ñuy julli wala nga fekk benn mbooloo bu julli mu ne ma ne aywa julli ko comme li yeneen saa sala wax waaji wala ñaari rakkaay fajar yoo xam ne daf laa rawoon nga julli su euh, ak farata ak mbooloo mi ba pare après nag nga jóg julli leen loolu la ñu juble ak yu mel noonu loolu lañ ci jublu ci zawaatu sabab wallahu taala alam léegi kon lii lu ama am solo la mu des beneen masala bala ñoo pare fii mooy te al imam ibnu daqiq al aid rahimahullah mu koy euh, traité ne waaw waa ji bu dee daa dugg ci jàkka ji fekk mu julli rakkaay fajar comme fajar jot yeneen saa sam nee nañu julli leen seen naafile yi seen kër moo gën ah léegi euh, moom mu dégg imam bi euh, ki bilaal bi muezzin bi di noddukat bi daal di noddu moom mu jóg daal di julli ñaari rakka jàpp def lool julli ñaari rakkaay fajar yi te masala bi waxoon nañ ko foofu sax waxoon nañ ne loolu teewuloo voilà léegi nag mu ñëw euh, ci jàkka ji laata ñuy commencer gis na ni gars yi bon dañ ne dix minutes lañ ci teg moom agsi na des na cinq minutes waaw bu boobaa est bu boobaa day day tahiyatul masjid bi da koy def wala xaqul euh, <laughs> masjid aqu masjid bi da koy joxe comme li mu wax ci euh, hadis bali comme niñ ko gisoon sànq nu muy def loolu imam ibnu daqiq al-Iid mu ne loolu waxu imaamu Maalik ci boppam da cee wute waaw mu ne waaye li feeñ mooy bu la bëggee wax lool mooy am na wax boo xam ne kooku bu ñëwee na rukkoo na ko sujjóot na def ñaari euh, rakka yooyu wala am yoo xam ne dane noo loolu la lay wax ne wute na ci mu ne waaye li xadiis bi bu Seydina Abu Qatada bii ñu nekk li ci feeñ mooy radiyallahu anhu mooy na ko def waaw ndax kat euh, euh, xadiis bi nekkul loo xamante ne nii manuñu ne hadis bi naan la salata ba'dal fajri illa rak'atayil fajr euh, euh, amul julli boo xam ne moom la julli ginnaaw bu fajar gi xare lu dul ñaar rakkaay fajar loolu hadis boobu dëgërul mu ne wa hada adaf moo gën a néew doole min al mas'alati sabiqa que euh, ñaar mooy masala biñ génn bu diglee diglee saa boo duggee jàpp nga julli ak tere giñ tere ci yenn waxtu yi loolu lay wax loolu la bëgg a wax ne ñaar yi nag du opposition bu ci am mais sauf que hadis bii dafa wéradi même bu dee ne am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne ah, ñoom dañu ko am na yoo xamante ne dañ koy dëgëral ndax nee nañ yoon yu bari waaye li gën a dëgër mooy xadiis bi waxoon nañ la ko booba waxoon nañ la ko ne la xadiisu ibn euh, euh, Amr ibn Abasa ba mooy li gën a dëgër bi mu ne ko salli ma xataatu hatta tusalli subh julli lu la fee lu lu lu teey sa xel ak lépp loo mën a def ci naafile fekk jullee suba loolu mooy li gën dëgër te ne loolu euh, kanta hadis boobu ñu wax moom dëgërul voilà kon loolu mooy ku dugg jàkka pour gàttal fekk yow julliwoon nga ñaari rakkaay fajar yi sa kër ba pare nga ñëw am nga temps laata ñuy taxawal suba bi kooku mën naa julli euh, tahiyatul masjidi insha allahu taala Euh, léegi euh, kon loolu euh, mat na léegi nag am na beneen affaire boo xamante ne masala la boo xamante ne imaam ibn daqiq al-iid rahimahullahu taala mu ngi koy wax mu des kantaa ci toog ba pare kantaa ñeen ñi naan noo bu toogee wàcc na ko non loolu wàcc ko xanaa xadiis Zayd Abu Qataada bii lan la wax nee man beneen riwaay bi ci imam muslim ñoom man damaa ñëw toog gis yeneen saasam ci jàkka ji mu toog ak ay saxaaba yu toog ak moom man ma ñëw toog mu ne ma Abu Qatada euh, lu tax julli woo ñaari rakka ma ne ko ah dama laa gis léegi saasam nga toogee ak saxaaba yi ma ne ko jógal nga julli ko te kenn duggatee kon mooy teggi lu ko le fait que parce que moom xas naa toog <laughs> yaa ngi gis non neewul sa waay man teggil naa ko ko parce que toog naa noo déedéet ko jógal nga ko kon mooy li nga xam ne mooy affaire bi ah. c'est pas boo toogee après wàcc na la parce da dane bu kenn toog lu dul nga def ko mais ki xasa toog nag ima euh, Abu Qatada na ko noon Sulayk du ñëw du ñëw toog yeneen saa sax na ko ndax julli nga ñaaraaka mu ko mu ne ko xum jógal bu jàllee julli kon loolu euh, léegi euh, lu leer la mu des benn masala boo xamante xam naa ci la ñuy tëje insha bon am na beneen tamit mooy ki nga xam ne daa bari lu muy dugg ci jàkka ji dugg génn dugg génn dugg dégg dugg génn dugg génn waaw dugg génn dugg génn dugg génn léegi ñu moom yi rabat nañ ko wax léegi bala ñuy wax kon liñ mujj woon ne kooku boo dañ ko koy woyofal wow kooku comme ki ñi nga xam ne ñooy tawaafkat yi wala ñi nga xam ne commerçant yi dugg Makka euh, ñu teggil leen armal gi mais bon loolu ak lii bokkul parce que loolu euh, dugg di armal Makka c'est pas obligé parce que ne saa sam dugg na fa te loolu moom euh, laysa bi kii quoi euh, <laughs> léegi mooy dugg waa dugg génn gi moom bu boobaa hein loolu nu muy def al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne ah Abdullah mu ne saaxibu tatimma de nee na dañuy sopp rahimahullah mu daal waaye saa bu duggee na def na def tahiyatul masjid waaw waaye mu ne kanta al muhamili moom mu wax ci fi lubaab mu ne man nag yaakaar naa ne njortu naa ne benn bu bu ko defee benn kese doy na waaw waaye al imaamu Nawawi mu ne waaye nag bu njëkk bi mooy saabu bu duggee nag saa bu duggee xitaabu yonent sallallahu alayhi wasallam teg na ci kawam idaa daxala ahadukumul masjid waaw bu duggee mooy loolu day taxaw ci kanamam su bu kenn ci duggee jàkk kon li nga xam ne mooy mu ne wal awwalu aqwa bu njëkk bi nag moo gën a dëgër wa wa aqrabu ila zahiril hadith te moo gën a jege li nga xam ne mooy li feeñ ci hadith lool ci al majmu'a la ko waxe kon loolu insha allahu taala hein loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaw kanta Makk moom c'est pas obligé ku fa dugg armal waaw te loolu mënuñu koo qiyaas affaire bi moo tax li imaamu Nawawi wax mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër wallahu taala alam léegi nag benn masala moo des mooy euh, waa man bu ma jullee iid ci jàkka ji comme Medina xam nga bu dee yonent bay saat moom saxul keni mas naa jullee iid ci jàkka ci musalla waxoon nañ la masjidul xamaama foofu def nañ ko foofu mais du xamaama foofu kese la doon julli barab bi dafa yaatu woon voilà loolu précision la foofu dafa yaatu woon foofu nag sax na ne jullee na foofu ñu def ko masjidul xamaama mais ci barab bërëb bu yaatu la ci biti jàkkaan yi foofu lu doon jullee iid yi ak yu mel noonu comme niñ la ko fooxaloon kon léegi nag mu des waa léegi bu dee ci jàkkalim jullee li nga xamante ne nii parce que Yonent sallallahu ci euh, biti noonu bayaal bi wala ci moom lañ naan saxraa gi rek waaye teg ko ndaw waxoon naa la teg ko ci bi ab désert gay dem <laughs> ah kon que xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam ah doonul woon julli bu ñëwoon euh, ci musalla gi lañ koy wooy mooy fi nga xam ne fa la doon jullee euh, iid yi moo xam tabaski wala euh, li nga xamante ne mooy korite doonul woon julli ay rakka avant ak après ci day day day day day li li ci loolu rek lay nekk li nga xam ne mooy kiiwu iid bi waa léegi bon am na xadis nag bu wéradi boo xamante ne nii eh, danaan eh, dafa masa taw ñu daal di jullee foofu mais loolu doon dëgërul waaw xadis boobu moom lay sa dëgër waaw léegi <laughs> léegi nañ ñëwaat léegi waa kooku bu dee nag ci jàkk lañ ko jullee waaw léegi kon kooku bu duggee daa war a tahiyatul masjid wala déet al imam ibn daqiq al aid mu ne zahiru xadis bi ñu nekk bu imam sayna abu qatada bii de rahimahullah <laughs> ah? mooy ne <coughs> annahu wadh-dhahiru min lafdhi al-hadith annahu yusalli waaw mu ne ah li feeñ bi digalu hadith bii de mooy da koy julli waaw léegi nag sauf que mu ne waaye sauf que ñëw na ci hadith que ne leen saa saa masula julli bu doon julli ay julliwuloon ci kanam julli ci ay ràkk ci kanamam ay naafila après tamit

mbir mi mooy salaatul iid daa am lu mu àndal mooy ci daa bokk ci sunnaam mooy kenn du julli ci kanamam kenn lu ko jiitu kenn du julli ci lu ko lu nekk ci gannaawam mu ne xanaa aji wax wax lool waaw min haythu hiya hiya comme ni mu demee rek waaw nekkul le fait que mu nekk ci saxaraa bi ci biti ci bayaal bi fu yaatu wala gymnase wala yooyu wala jàkka loolu du ci dara mu ne kon nag bu boobaa ah kon nag opposition dina am fa yaqa'u ta'arud opposition entre hadis bi digle ne saa bu ngeen duggee jàkka mooy hadis bii ñu nekk euh, Seyna Abu Qatada bi radiyallahu anhu na ngeen rukkoo ñaar rukkoo na ngeen julli ñaar rakk ak lëli nga xam ne salaatul iid loolu bokku ci waaw waaw <laughs> mu ne bu boobaa nag dañuy xaara bi beneen mbir buy ñëw wala na boo xam ne day wane nootal benn ci beneen bi waaw kon nag mu ngi noonee euh, mu ne nag waaye moom li nga xamante ne nii Euh, euh, euh, mooy insha allahu taala mooy def ci bu dee jàkka ji loolu amaana mooy lu gën a dëgër parce que quand même yeneen saa comme que saxul ne jullee na ko foofu waaw ah même bu dee xadiis bu Seydina Abu Hurayra bi imaam ibn Abu Dawud ak imaam ibn Maaja di solo ne daa am benn daa masa taw daa masa taw benn bés yoleen saa salaam daal di leen jiite it ci jàkka ji loolu mu wérul waaw <laughs> waaw ndax sanad bi daa am ab majhul koo xamante ne nii moom kenn xamu ko léegi nag mooy mbir mi bu boobaa dañ naan lu nekk dañ koy doxal su mu nekk yeneen saa sam daa digle bu ñu duggee jàkka nañ julli même bu nee ne ayit bi ci jàkk ji lañ koo jullee mais bu boobaa waa ji jàkka ji kon dugg na ci wax ji léegi nag bu dee ne nag ci saxaraa bi la foo xam ne bayal la wala gymnase wala loo xam ne yorul attey jàkka bu boobaa ñu bañ koo julli wallahu taala alam voilà kon loolu mooy li eh, eh, eh, gën a dëgër insha allahu taala wallahu taala alam hmm? ah, kon ci kaw noonu daal ah, ah, nañu no lañu mën nañu yem fii ci masala yi jëm ci wàll yi moo tax xadiis bi ci tegu nag ab xadiis la boo xam ne moom la ci teg muy bu naa Jaabir bi loolu moom kese moo ci tegu bii di ñëw insha allah ñu gis ko ci lañuy jeexale moo ñaari xadiis kese la